baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim inna alladina kafaruu lan tugniya canhum amwaaluhum wala awlaaduhum min allahi shay'a wa ulaa'ika hum waquudu nnaar suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci ñaaru yi li nga xam ne mooy fukkeelu laaya bi mu ne inna alladina kafaru gaa yi nga xamante ne ñoo weddi seen boroom tabaaraka wa taala lan tughniya anhum du leen jariñ anhum wum ci ñoom amwaaluhum du leen jariñ amwaaluhum seen alal yi wala awlaaduhum du caagante ne seen doom yi ñu am minallahi ca mbugalu yàlla bés ba leen yàlla di duma alal ya ñu am doom ya ñu am du leen jariñ dara wa ulaa min allahi shay'a wa ulaa'ika te gaayoo yële hum waquulun naar ñooy ñi nga xam ne ñooy mattum safara ñooy ñi nga xam ne ñooy baxa ñooy ñooy taal safara comme ni borom bi tabaaraka wa taala waxoon ne waquuduha nnaasu wal xijaara ne safara gi la koy xamb ñii ñooy xambum safara la koy samb mooy annaa annaasu nit wal xijaara ak li nga xam ne mooy xeer yi kon moom lay wax foofale mu ne li nga xamante ne nii safara de waquuduha la koy kon lii mooy daal la koy xam bu mu ngoy loolole kon nag mu ne ñii nag loolu la wa hum ñoom waquudun naar ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy xam bu safara mu ne kaddaab yaali firawna mu ne gis nga gaa yi nii ci waa Quraysh ak yéeféer yii ci yahuud yi ak ñooñu ak ci chrétien yi nga xam ne ñoo lay dikkal di la weddi dañoo mel ni rek mooy li nga xam ne mooy aadaak ak li nga xam ne habitude waa kër firawna ca weddi gi nga xam ne ñoom noonu lañ nee woon di weddi seen yonent ya alayhimu salaatu wassalaam naka noon gaa yi kese wadd ga ñu weddoon Seydina Muusa ak Seydina Haarun loolu nag moom lu mel noonu rek la yéeféer yii minal yahuudi wan nasaara ak waa Quraysh ñoom itam noonu kese lañ mel mi wal min qabl alladhiina min qablihim waaye lii mooy aadaay weddi ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon mooy seen aada lii la weddi ay yonent alayhimu salaatu wassalaam ñoom dañoom kaddabu weddi woon nañu comme ñooñu jiitu woon fii bi aayaatina ci suñu laaya yi fa axadahum allahu bi dunubihim sa sa boroom di allah daldi leen jàpp jàpp bu dëgër mbugal leen bi dunubihim ci sababu li nga xam ne mooy seen bakkaar yu rëy ya nga xam ne moom lañ dëkke woon wallahu te boroom di tabaraka wa taala shadidul iqaab mooy ki nga xam ne moo tar ay mbugal léegi nag laaya bii nag ñu war a gis muy laaya fukk bi li nga xamante ni nii mooy mooy fukk ak ñaar bi ak fukk ak ñett bi loolu ñaar yooyu ñaari laay yooyu mooy wax ci li nga xamante ne nii mooy xare biñ la waxoon ne la woon mooy ghazwatu bani Qaynuqa nga xamante ne nii léegi xare boobu noonu mooy muy Qaynuqa waxoon nañ la ba ñu doon gis ca suuratul xashri wala ca suuratu saffi ah suuratul xashri ba nga xam ne moom la seydina wa mawlaana Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhuma doon woowe suuratu bani Nadiir gis soo fële waxoon nañu la ci lu gàtt li nga xam ne noonee lu dëkk mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaati salaam xeetu yahuud ya fa woon nga xamante ne nii ñett lañu woon ay xeetu yahuud yu fa woon muy waa banu Qaynuqaa ak ñi nga xam ne ñooy waa banu Nadiir ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy waa banu Qurayza ñaar yiñ la mujjee wax nag ñoom gisoon nañ seeni mbir ba pare muy ñi nga xamante ne nii ca suuratul xashri foofale la ñu gise woon li nga xamante ne nii mooy toroxal gi nga xamante ne nii moom la suñu boroom toroxaloon waa banu nadir ba looloo tax seydina abdallah ibn abbas doon woowe saar boo bële suuratul xashinaan suuratu banu nadir foofu lay nettalee mbir waa banu nadir te yahuud ya nga xam ne da leen a woon moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu duñ ci dugg ndax loolu yaataloon nañ ko foofule ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ mujjee wax muy beneen xeetu yahuud yi muy waa banu qurayda ñooñu gisoon nañ ko ci suuratul ahzab fam naan fa wa anzala alladina zaaharuhum min ahlil kitaabi min sayaasihim mooy foofale fa la xam ne boobu la ko boroom bi tabaraka wa taala wax ne mooy ba foofu ci laaya boobu ci la nettali li jëm ci waa banu qurayda nga xam ne keroog ginnaaw ghazwatu ghazwatu alxanda voilà muy les tranchées bi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñële ñoo doon jàppale ñi nga xamante ne ni ñooy yéeféru euh, ñi ñëwoon euh, ci waa Quraysh ak waa Ghatafan ak ñooñu nga xamante ne nii merewoon diine ak l'islam bëggoon ko fay si ña leen jàppale woon di yahuud ya nga xam ne ñoo jóge woon Xaybar ñoom Huyay ibn Akhtab ak mbokkam ma ñëwoon fexe woon daal di euh, convaincre Ka'b ibn Asad nekkoon kilifaay waa Banu Nadir bañ bokk ci ñi nga xam ne ñooy digg ñooy jàppale waa Quraysh ak ñooñu ngir ñu boom ñiy jóge ca biti ñoom ñu nekk les ennemis de l'intérieur ngir ñu mën a boomandoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xam ne ci la xare xuray xandak jeexe muy la guerre de de la tranchée muy ghazwatu euh, al ahzab bi mu jeexee ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni ñu ko tudd woon ci suuratul ahzaab doon summee mbubbu a ak yooyu léegi Seydina Jibril ne ko bu dee ne yow de alayhim wa wassalaam bu dee ne yow de da ngay summi da ngeen di teg seen seen seen seen arme di summi seen mbubbu koŋ ñun tegaguñ suñu arme mu ne lu xew mu joxoñ ko ilaa Banu Qurayza ca la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon saxaabaam ni wax ju siiw ji ne laa yusalliyanna ahadukumul asra illaa bi Bani Qurayza wala illaa fi fariida mu ne amul kenn ci yéen bu kenn ci yéen daal di julli li nga xam ne mooy tàkkusaan lu dul fële ca waa banu qurayza ca lañ demee woon te lool tuddooratoon nañ ko fan yi rek loolu borom bi mu ngi nettali ñoom seen nettali waa banu qurayza ci yahuud yi foofule ci laay biñ la wax sànq wa anzala alladhina dhaharuhum min ahli alkitaabi min sayaasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtul fariqan taqtuluuna wa ta'siruuna fariqa foofu ak laay ca tegoog gaayoo yële ñoom la doon wax foofule ñoom ci ñaari laaya yooyu muy laayaab ñaar fukk bi ak juróom benn ak ñaar fukk bi ak juróom ñaar te suuratul ahzaab foofu la borom bi daal di nettalee li nga xam ne mooy mbugal mi mu tegoon waa banu qurayza ci jàppale bi ñu doon jàppale noonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci kawam ngir buum ko takat accord ya leen boole woon boo fàttale ko ba ñu doon gis axab suuratul xashri waxoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba muy door a ñëw Medina ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la tabax li njëkk a def mooy ut jàkka foo xamante ne nii fa la ñuy yëkkatee sha'airud din mooy li nga xamante ne symbole yi ak yu mag yi nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala teglu muy julleeg yooyu léegi mu daal di mbokkale diggante ñi nga xam ne ñooy al muhaajiriina wal ansaar diggante ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo gàddaay yi ànd ak moom ñu mbokkale leen ak ñii nga xam ne ñoo leen far si di kon nag mooy mooy mooy politique al muwaaxaat boo bële la fraternisation nga xam ne boole ki nga xam ne boole leen ginnaaw gi mu amoon ay accord comme ni ko al imaamu ibnu Isxaaq ibnu Yasaar rahmatullahi alayhima daal di woon nettalee nga xam ne mu daal di am ay accord ak façon yahuud yooyu nekkoon Medina yoo xam ne yooyu yëpp tuddoon nañ accord yooyu nan la demee woon waaye bokkoon na ci yi nga xam ne ñoo ci gënoon a feeñ que ne kenn képp bépp noon boo xam ne day jóge ci biti bëgg dal yahuud yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam da leen di jàppale ba duñ dal ci kawam wala bu dee benn noon daa jóge ci biti bëgg dal jullit ñi bu boobaa yahuud yi dañ koo war di jàppale moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam te bu kenn ci jullit ñi rayee koo xam ne ci njuumte kenn koo xam ne waru koon a faat ñu war a joxe diya bi muy li nga xamante ne mooy ndàmpaay yi ñoom yahuud yi dañ ko ciy jàppale naka noonu vice versa bu dee yahuud yi ñoo faat koo xam ne waruñ ko woon faat ci njuumte ñu war a joxe li nga xam ne mooy indemnité yi di ndàmpaay yi bu boobaa jullit ñi dañ leen ciy jàppale léegi accord yooyu kon ñi ñu la njëkk a wax sànq waa banu nadir ak waa banu qurayza ñoom gis nañ niñ leen def léegi waa banu qaynuqa ni muy nettali fii ñoom ñoo njëkk ñoom la njëkk a génne te loolu mooy li nga xamante ne nii mooy di gën a dëgër comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Zuhri waaye naka noonu al imaamu ibnu Sa'din az ah moom itam az-Zuhri ci Zuhri <laughs> nin nin bani Zuhra moom la bokk voilà imaam Zuhri ba li njëkk wax mooy sëriñ ñoom imaamu Maalik ni nga xamante ne nii mooy ki njëkk a teg li nga xamante ne mooy xam-xamu affaire xadiis ilmul xadiis awwalul jaami' fil mooy ki waadi boobu bi mu naan Eh, amiran lahu Umar nan la ko sayyid <laughs> al imaam ne ki nga xam ne moo njëkk a di kii di dajale xadiis yi ah di ko dajale noonu mooy ki nga xam ne mooy ah imaam eh, ibn Shihaabin amiran lahu Umar ki ko digaloon mooy Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu wa muy juróomeelu xalifa alayhi salaatu wassalaam ta'ala anhu wa ardaah léegi nag moom moomu imaam az-Zuhri ak ñoom imaam ah, ak Ibn ak sëriñ imaam Ibn Sa'd di al imaam al-Waaqidi rahmatullahi alayhi dañ ne xare bi mu ngi am kan ghazwatu Bani Qaynuqa ginnaaw bi nga xam ne ci ñaareelu at bi ci gàddaayu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ginnaaw bi nga xam ne ci la Badar jeexe walla mooy Badar kañ la amoon mu ngi amoon ci weeru koor ci shawwal nag ci la xare bii am muy ci weeru korite walla ci weeru kori mooy ginnaaw badar juste ci la am am na imaam al sax dane moom ci fukkeelu an euh, fan bi ak juróom mooy bi weer wi xaajee waaye loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te al imaam al-Haafiz ibn Hajar comme ni nga xamante ne noonu la dëgëral wax joo jële ci li nga xam ne mooy Fathul Baari bi muy shara Sahih imaam al Buxaari yu rahmatullahi alayhima kanta ki nga xam ne way ñoom imaam ibn Ishaq en tout cas ñi siiratu ibn Hisham ñoom ñi ñu tëralee euh, nettali xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw Badar diggante xew-xew yi am diggante Badar ak Uhud mooy foofu ñoom teguñu que ne diggante après Badar juste ñoom teguñ ci tegu ci xare bi en tout cas imaam ibn Hisham boo demee ci siiratu ibn Hisham ni mu ko rangalee ndax moom dafa teg ghazwatu Bani Sulaym après mu teg ghazwatu Sawiq ginnaaw ghazwatu Sawiq mu ghazwatu di amar te mooy ghazwatu najd te mooy ghatafan léegi nag après ci la teg ghazwatul furu' min buhraan muy ghazwatu buhraan mooy foofule après boobu nag ci la indi li nga xamante ne nii mooy li jëm ci wàllu amr bani qaynuqaa li nga xamante ne mooy mbiru waa bani qaynuqaa kon mbir maa ngi waaye loolu insha taala après parce après loolu ko xut moo tegu mooy loolu noonu gënula dëgër voilà wooy li gën a dëgër insha taala même dee ne càllale bu nekk ci wax yiñ la wax yële ñoom imaam Zuhri bi wér na ba ci moom waaye mursal la imaam eh, Ibn Sa'd ak sëriñam bi dañ koo wax noonu kese am na yeneen tamit luy jàppale seen wax yoo yële ak eh, imaam Abu Dawud naa sijistani daal na ci solo ab xadiis boo xam ne wérul waaye day gën a jàppale waxu al imaam Zuhri rahmatullahi ala al jami' kon mu ngi xew ginnaaw Badar ci weeru kori ci la xew-xew bi xew léegi nag nan la deme loolee nag la ñuy